alhamdulilah wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki sunu rek koy dëgg ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal ko sàkku ci yéen kon mbokk yi xam naa tey dañ leen di présenter benn risaala benn téere boo xamante ne bu tënkulo muy kasful ashtar anil fi diyaari Sénégal ki ko nag mooy al oustaz Fadel ñu ngi ñaan yàlla mu defal ko tawféex te defal ñu ko yàlla gën barkel barkeel xam-xam bi te yokk ko kon xam naa dañuy ànd ak moom su ko ci ay laaj ak tontu par rapport ak mawdu yi nga xamante ni moom la ci traité euh, te dafa ñëw ci ërëm parce Sénégal nag en général euh, daanaka gàmm dafa am luñ ko gisee quoi léegi yooyu yëpp incha allah Cheikh Xanaa dina ñëw indi ci ay leeral mawdu bu rek rek dinañ ci taxaw point par point indi ci détails yi nga xamante ni moom moo ci war ñu ñaan mbokk yëpp ñu ànd ak teewlu yàlla defal ñu dégg ak topp aywa barakallahu fikum Cheikh Xanaa tafaddal maskuran mahduura bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa ñu ngi di ñaan yàlla sunu borom defal tawfiq defal leen ko incha allah ñoo ngi teewlu laaj barakallahu fiik. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waa lay nuyu bu baax ki la ziar di la ñaanal jàmm di yàlla mu defal la tawfiq te defal ñu ko. waa laaj bi nga xamante ne moom moo jiitu ci téere bi mooy dañ ko gis muy wax ci wàllu gàmm muy kasful ashtar anil haqiqatil mawalid wal ixtifaalaat fi diyaari Sénégal te moment bi buñ ko waxee daanaka ci jamonoy gàmm la lan mooy jubluwaayu taalif bi ak yan motivation nga am par rapport ak téere bi ñëw ci anam boo xamante ni dafa dëppoog actualité aleykum salaam wa rahmatullahi wa waral mbind mu gàtt mi ci gàmmu ñoo gis ne ci lu toll ci fukki at wala lu ko tuuti wala ci wàññi tuuti ñoo nekk ci eh, réseaux sociaux ci WhatsApp eh, di jàppalanteeg mbokk yi ci woot ci yoonu yàlla gën a taxawal woote bu wala boog ci focaliser wu ci woote ci tawhid ak lépp luy mabal tawhid ak woote yi sunna nag lépp lu jóyoog sunna ak leeral nit ñi mbir yu bari yu jàpp bokk ci diine te mbokk ci. wan leen loolu bokkut ci ci diine ji eh, mbokk ci yooyu nag ay événement yoo xam ne Sénégal day faral di am at bu dellu si ñu ne jàppoon saa yu mbokk ñuy leeral saa yu ñëwee di fàttali waaye dama gis na nag eh, dafa am loo ne mooy gën a des mooy am mbind ndax vidéo audio eh, jamono mën dem ba sax mu daal disparaître waaye mbind moom dafay dafay des ba ñu gis ne kon jamono yi dañuy gën a consacré ci. la nga xam ne jot nañ koo leeral doon duñ mën a toppaat lépp daal ñu tënk la nga xam moom lañ jotoon leeral ci mbir yi ci am mbind ah, ci lañ gisee eh, doon ci doon nañ doon nañ bind yenn saa yi mais yaatu gàtt bind nañ ci màggal gi waaye ci lu gàtt la eh, doon nañ bind nañ ci jamatul fan lu gat tamit mu nekk ko fàttali min eh, nañ tamit ci fan yi rek yuñ génn ci li nga xam waaju ci samoo taa ñu bind tamit ci français donc ñu bind ci laayoon ni bind nañ tamit ci li xam ne moom mooy Coran si li mu génn ndax pare na ma nekk rek ci liiraat ko waaye war naa sax waroon na génn xam na dafa xaw a yéex rek ñu koy yëral liir xaw a yéex euh, ci lañ gis tamit ba gàmm gi mu ñëwee ñu gis ne war nañ cee bind nañ yéene sax gën a yaatal mooy euh, li ñu bindee amoon nañ yéene yaatal waaye nag am lu ma ndax mooy dama jàppoon ne gàmm gi ñëwagut ndax. maa gis ne ñoo ngi doog a génn ci màggal gi man maa ngi doon xalaat kàmmu gi man xaw ma ci ndax nag ñaari weer laa diggante bi am korite ak tabaski moo ma ndax ci diggante màggal ak kàmmu ma jàpp ne kon sorante na euh, kon ci fan yu gàtt ñetti fan fekk mat na ko ñeent dal ci fan yu gàtt dal ci nii la xëy rek gis ñu ne burdu bi tàmbali na <laughs> gis ñu ne kàmmu gi jàpp nañ ko bis Eh, subhaanallah azim ci laa kon gaawantu ma ne kon naa ko tënk rek bañ ci bañ a yaatal bañ a bañ a guddal naal na ñamat eh, ci benn occasion bismillahi subhaanahu wa taala gën a yaatal ci war a yaatal moo ta ma ma ma bàyyi li jëm wàllu subhaat yi nga xam ne dañ koy tënk rek li nga xam ne moom mooy wone eh, ni ñuy màggale loolu laa gën a ni ñuy gàmmoo loolu ñi ñuy màggale ñoom guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ci ci Sénégal mooy daal feeñal yooyu wone ci général cosaanu gàmm gi fo mu juge euh, ni mu doone bi daal ci lu gàtt ak yàqute yi nga xam ne daf koy indi ci ci ci ci ci société société bi moo tamit tënk ko ndax euh, dafa jàppoon nañu sax ragaloon nañu sax balaa gàmm gi na ndax dañ ko mën génn wala ñu gis ne kon ko nañ ko tëgg daal di koy génn nii wala gàmm gi di wala gàmm gi daal mooy motivation yi mooy jàppalanteeg mbokk yi ci lancé bi ñu nekkoon ci audio ak ci vidéo ah, bii nag forum yi nag doon forum boo xam ne ci bindale doon ndax mel na woon fay des te sa événement bi mën nga koo mën nga koo génn wat daal di koy ah, daal di koy tasaat nit ñi daal ci daal ci jariñ kon day nekk ci benn ah, projet boo xam ne projet bind la ci moom ci làkku france la. ci yenn bi nga xam gis nañ ci français bi am na lu ca des nit ñi euh, bind ñu ci bokk bind ma des na léegi euh, nag ci li nga xam ne yenn saa yi ma ci yenn message li nga xam ne te ñi xam ne ñoo jàng ñoo koy gën a yittewoo euh, ñu jéem a jàppalanteeg mbokk yi bind ko ci bind ko ci arab ñaan yàlla sunu borom lépp daal di doon lu sell yàlla rek tax ñoo sax ñoo jub. kon xam naa incha allah mën nañu jublu ci téere bi euh, mawdu yi nga xamante ni moom lay traité xam naa dañu jël rek ñaari mawdu incha allah cheikhana ñëwal ñu ci euh, masail yi nga xamante ni moom moo ci moom moo ci aju euh, incha allah barakallah fikum barakallah fik kon tu ñëwee ci tàmbali risaala bi dañoo dem muqaddima nga xam ne li mu làmbool rek leeral ci kat ne sos ci diine des ko ngañ ci islam yooyu la koy joxoon ci ñaari anam mooy diine dafa mat loolu kenn wutewu ci jullit ci wutewu ne diine yàlla ci diine ju mat la mat googu mat mooy ne amut lenn lu ñu soxla di ko jële feneen wala si yonent bi alayhi wasallam loolu du ci werante ludul ku fetterlu wala ku xamut li muy wax waaye jullit mënuñu werante ci loolu bal weddi lu mel noonu na tegtale weddi gu ki weddi lislaam dañuy dafa mat ci anam bépp ni yeneen diine yi doon soxlaa ñu ñëw di ko yeesal dem nañ ci dolli wala dem nañ ci na soxal wala di soxla yéen ñu ñëw di leen jubal yàlla di leen waxyuwaat ñuy orienté loolu diine yàlla ji jum jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxla ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi don ki mujj ci yonent yi moom dafa doy sëkk ba keroog na du tukki ne lépp luñ soxla ci diina ji dañ koy delloo ci moom moo tax ñu ne di fàttali aaya bi al-yawma akmaltu lakum diinakum yàlla dafa feddi loolu xamal ko nit ñi leen ne diina ji diina ju mat la diina joo xam ne soxla ñu lenn ci diine lu dul dañ ko fekk ci li yonent bi sallallahu alayhi wa daal di daal di jàngale loolu di wax dandi ci tafsiram loolu tamit moom lay mooy wax bi kii di Ibn Jarir at-Tabari daal di jiital moom indi ñaari wax yi nga xam ne moom am ci aaya bi ñaari wax yëpp nekkul wax yu wute ndax salafu saalih li ëpp seeni wute rawat nañ tafsir ixtilaafu naw' la du ixtilaafu tadad ixtilaafu naw' mooy dañuy tudd benn bët rek bëgg nañ wet waaye soo boolee lañu wax lépp léegi lépp day delluwaat ci benn benn wax waaye ku nekk day gis fam fu mu wet gu mu waxe kon fekkee diine yàlla ji mat moom lépp nit di indee di faaw daal di koy mën a ci diine ci diine yàlla ji ñu feddali loolu ci indi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku indi ab jëf wala jëf ab jëf loo xam ne jëlee ko ci ñun nekkul te ñun nga ko jëlee. loolu des la koy des la koy delloo kon loolu lay taay la pour wan ne kon lépp loo xam ne nit ki daf koy def muy jaamu yàlla faaw mu am cëslaay jële ko ci diin islam te diin islam ñaari cosaan yi la am mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy la nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ay saxaabaam ginnaaw googu leneen mën nañoo di co yokk ndax yooyu dafa mat dafa mat sëkk balaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di di dem moo tax lépp jaamu yàlla nit ki def dañuy xool jaamu yàlla googu fu mu ko jëlee xool anam ga loolu bokkoon nañ liñ bëggoon a leeral nga koy gën ci xuutal ci bida ak faram fàcce ko bëggoon nañoo jël lenn tontu sax ci al ci lu mu bind ci bida ci wàllu. Eh, ci tark waaye comme niñ waxe waxee ci jëlbeen rek dañoo fàtte woon ne xam gi excellent moo tax ñu daal koy mujjee daal di daal di tënk mooy ci ne kon nit mi moom lépp lu jaam yàlla rek ci anam gépp nag faaw nga daal di koy jëlee ci nga xam ne noonu la yàlla digalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal koy jaam te jàpp daan loolu lu leer la ci bopp jullit xanaa fettar lu mooy am rek waaye lu neex dégg la lu neex dégg la lu neex nangu la. moo tax ñu indi wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xadiisu ya Aïsha radiyallahu anha man ahdatha fi amrina haadha maa laysa minhu radd man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa radd xadiis yi dañu indi ñaari wet yëpp mooy sos bi ak li nga xam ne mooy jëf la nga xam ne ko sos ci ci diine te mooy ndigal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko jël comme doon lay tay ci wane kon lépp loo xam ne dafa ñëw ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dib jaamu yàlla wala dem defin ceeb jaamu yàlla suñ ko delloo ci li nga xam ne mooy alquran ak sunna te fekkuñu fa loolu daf ñu tegtale ci lu leer na loolu bokk ci diine ci diine yàlla ci mat na ci continuité boobu noonu ci lañu indi chapitre dañ war a mën a tuddee chapitre bi jiitu ci téere bi mooy ci risaala fan la lii façon gi ñu defee mawlid fan la tàmbalee ndax fa mbenn mbir boo xam ne foog ñu bàyyi ko xel mooy su fekkee dañoo wute ci ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan gàmmu ndax wala bu mën nañoo fekk cosaanu gàmmu ci alquran ak sunna fekkee dañ ci wute wu ñu ci anam bi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko woon l'islam xamu ko woon sam diine ji mat kon kon foog ñu continuer mooy xool woone mooy nii ñuy jëlee guddi douze Rabiul Awwal saa bu ñëwee ñu cay am luñ koy jublu guddi googu di ci am ñuy def ay jaamu yàlla loolu amut wute gu am ne moom nekkut ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul lu mu doon def kon bàyyi xel su fekkee dañoo wute ci su fekkee dañoo turadan wute ci nekk ne yéen daan na gàmmu wala boog ndax am na lu lu ñu a fekk ci yéen lu ñu tuddee gammu wute wuñu amut wute ci ne. feete bisu anniversaire amul woon loolu ñu bari duñ ko bàyyi xel mooy mu nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daran wóor lundi nga ne loolu gàmm la wala nga ne yonent bi sallallahu alayhi uh, wasallam daan tudd yàlla wala daan saabi daan julli ci yonent bi sallallahu nga ne loolu gàmm nga tuddee loolu gàmm waaye jëmmi moom bisu anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ñëwee nga ne dañ koy defi jàmm yàlla loolu moom wutiwuñu ci ne loolu jëlewuñu ko ci diine l'islam jëlewuñu ko ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon léegi mu des kon su fekkoon ne kon dëppoo nañ ci li yonent bi sallallahu alayhi wa doon gàmmu sax nag wala bokk wute nañ ci ne doon gàmmu wala su nangu woon nañ doon gàmmu moom xam nañ daal ko defee nii kon léegi lu tax bàyyi ko nam nam ko doon defee defee ko ne nag mooy su fekkee wóor leen mooy gàmmu kon moom noonu la doon gàmmu te la mu tànn yàlla tànn la ko kenn amut si kii sax ne mooy yoon bu gën kon yéen la ñu tànn lool su fekkoon ne gàmmu mooy wóor chaque lundi moom doon wóor chaque lundi kon nga wóor chaque lundi soo ñëwee daal di def leneen la chaque ne yokku nga ca loo xam ne moom nekku woon moom loolu yokku la te waxoon nañ njëriñ mu daan rek moom te loolu te mën na ko walaayale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax daan ko defee nii sax li nga xam ne mooy arab yi xamuñu woon. li nga xam ne moom mooy daawuñu bool arab daawuñu jàpp daawuñu jox yitte trop def mooy bissu judd bisu judd su ko waxee nag mooy datu anniversaire dañuy jaawale bisu judd wala day wax bisu judd ñaar yëpp waaye bis bi nga judd ak bisu judd bi bokkut mais date anniversaire lañuy wax arab daawuñu ko bàyyi xel ma dooy gis ne sooy xool ci ci gis ne lu ci ëpp ci bis bi nga xam ne moom la xam bi faatu dañ koy dopt waaye bis bu judd moom da ngay gis ne dañuy dañuy tàndaf dañuy dañuy kii rek dañuy dañ koy à peu près rek daara bokk nañ seen aada daawul ñu bàyyi xel jox trop solo li nga xam mooy juddu datu juddu moo tax bokk seen aada anniversaire loolu dañ ko jëlee ci bokk na ci li nga xam ne colonisation daf koo jox li nga xam ne mooy mooy jullit wala ñu ko royee ci li nga xam ne mooy nekkul jullit ci yéeféer yi kon yëg nañ kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dë dëppoo nañ kon ñu ñu gis ne kon fii lii munasab mooy ñu indi ci njëlbeenu kitaab ñu wane ne mooy diine ji moom mat na moom te yàlla lépp lu ñu war a jaamoo yàlla dañ ko war a jëlee ci diine ja boo su boobaa kon fii moom dañ kon dañuy indi loolu dañ ciy dëppoo mooy dëppoo nañ ci ne anam gi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daaw ko def moom fekkoon ne sax dañoo nangu woon ne dana gàmm donte gaawul gàmm nam def boobu soloon gàmm waaye su fekkoon ne dañoo nangu daan gàmm moom anam gi yenn gàmm moom dëppoo nañ ne yonent bi daaw ko defee noonu ana ne bëggoon naa leeral ci bokk na ci li mu amoon bi bat leeral ko ci risale bi yatal ci mooy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa guddi la juddu la guddi la gane àdduna wala bëccëg ndax am na ku mel ni Ibrahima Niass Baye Niass dafay am na benn audio bu wax loolu Baye def naa ci xaasi bi sax joxoñ naa ko waaye bëggoon naa ci indi ay leeral ci nu suus yi nga xam ne moo ci ñëw eh, eh, ndax guddi la wala bëccëg waaye ba tey ñoo gis ne yëguñu woon ne gàmm gi mi ngi ñëw moo tax ñu daal di koy tënk laal li nga ñam jot bind la subhanahu ta'ala am ci bind ci laaj loolu tontu ci bàyyi ngees tontu nekkul waxam joo moo ko njëkk wax daf ko taqlid daf ko jële ci ay ci ay nit kon moo tax ñu di kon loo xam ne moom wute amu ca mooy wute amut ne li nga xam ne mooy jël wut bisu anniversaire bi di ci defu jaamu yàlla moom ginnaaw gi la jóg loolu day da kon loolu moo day fàttali kon ndax suñu bëggee jàngat ndax bidaa la faaw ñu xam loolu suñu bëggee jàngat ndax bidaa tamit boo xam ne bu ñu ŋaññi la faaw ñu xam loolu ndax suñu werante woon na am na bidaa bu ñu ŋaññ amul bidaa bu ñu wala boog am na bidaa boo xam ne ñu ko ŋaññ wala bidaa boo xam ne ŋaññu ñu ko fekk kon sax dañoo. ne loolu dafa am wuute gu ci am fekk kon dañ koo nangu sax kon ngir jàngat ko moom ndax mën a tàqale bi daa gu baaxut ko gu baax kon faaw nga xam loolu kon foog dafa am solo lool nga delluwaat ci kañ la mbir mi gën ñoo ko tàmbale loolu ci ñoo di kon li nga xam ne kenn wuute wu ci mooy ne anam gi moom ci fi gën a sori fañ ko fekk mooy ci dawla ci ñi nga xam ne la dynastie fatimide dynastie boobu daf ca mu nekk may def euh, masada ci Euh, Jean Jaurès bokk na ci li ma bind sama mémoire ci loolu la porté woon mooy seen diggante ñoom ak euh, yi moo tax am na yaatu mu yaatu lañ ci seen dynastie ak li nga xam ne moom mooy euh, bañ nekk dañ nekkee ma fële Maroc Maghreb ak ba ñu demee fii ak Misra Égypte man foofu noonu li tax ñu andi ko mooy wane mbir bi fu mu jógee. ngir mën a jàngat léegi nag mbir moom fu mu jigéen noonu mbiram ni ci d'accord ci ànd suñu ci àndee nag kon nag ñu daal di ñaari mbir ma mooy leer foofu ne kon anam gi moom xam ngeen ne ngeen daw ko defee noonu fekkoon ne kon nangoon nañu sa gamam na kon anam gi moom mënut a doon loo xam ne mënut a doon lu dut lu dut bidaa xam tam fa mu jóge day tax ñu xam li tax jug téere mooy forme yi nga xam ne moom mooy am Sénégal ni muy doxee forme yoo tam fa lañ ko fa lañ ko fa lañ ko jëlee ñu daal kon ci chapitre ba dañoo leeral ne kon nga xam ne war nañ ko ne fi mu jugee mooy ci euh, ki ko andi kon wala boog ñu ko ab dinaasi la boo xam ne da xam ci sos mbir ca la bàyyi yoo xam ne jul nañu sax ba tey ji yu bari topp ñu leen ca ay yeneen fête yoo xam ne ñoom def nañ ko anniversaire ci Hussein ak yeneen ndax lañ doon askan si bopp mooy Fatima euh, am na yeneen mbir ñu sos ci diine ji. Euh, yu bari lépp kon rek li mu waral euh, mawlid ñu leeral foofu tamit ci ne euh, mawlid googu ba mu demee ba daal di tàmbali ruus ginnaaw ba nga xam ne ñoom seen seen wala boog ñoom lañuy gàmmoo moom tàmbali ruus ginnaaw ba nga seen dawla daanu na ba suufee ñëw mi Tambédou est-ce ko tekkal ak mooy Napoléon joxoñ loolu tamit wane kon mbir mi fa mu jugee ak ka ko dundal mooy ki ñaari ci ay zanadiqa ak yéefar loolu tamit lu jar xel na ñu comparé loolu ak anam gi ñu koy defee euh, ñu comparé ko la salaf sax nekkoon ak la diine jàll gërëm mooy loo xam ne diggante Ubaydullah lay jugee ab zindiq ak koo xam ne Napoléon la ab yéefar bu daal di ñëw. daal di ne Fatim Fatim it tamit Fatim yi dañoo annexé dëkku jullit ñaar doy di yoon ñoo noot leen ci ñaar ñoo leen jóge ndax loolu kon mën na doon loo xam ne moom mooy symboliser bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu joxoon tamit ab eh, ay wax yoo xam ne parce eh, que xam ne nekkut lu tegu may ne am nañu ko yóbbu ci ñeneen ci bu ko yóbbu ci ab sultaan boo xam ne mu nekkoon ci eh, ci yoon la ko mel ni Asuyuti waaye loolu la c' ne lépp day wane ne mënut a nekkee ndax ku xam mooy en ko ku xamut tax ñoom sultaan boobu ñu tudd Muzaffer ba muy ñëwee euh, loolu lu yees la comparé ñoo ngi tudd ci Fatima ànd ak moom it daa ci ñeneen ñu ko sax ñu ko ñu ko roy la dem ñu leen koy ñu leen koy joxoñ waaye li nga moom kenn wutew ci moom mooy ne jóge wut ci ñi nga xam ne yàlla sunu borom dafa gërëm seen yoon gërëm ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm ñett ñooñu mooy. ñetti génération wax ne ñoom ñooy ñi ñu gën ci génération yi ñoom moom amul ci sàkk ni nii ñuy gàmmoo ñoom xamuñu ko loolu kon loolu dafay doon tamit laytaay ci li topp mooy kon leeral ne lii nii moom juguwut ci foofu juguwut ci faj ko fañ ko bëgg bañ war a delloo mbir ci diine mënatu faa juge amatuñu pexe delloo ko foofu ndax d'accord nañ ne mu jugee foofu ci anam gii nii loolu dañu jiital ne kon. li nga xam ne mooy gàmmu ci anam gi ñu koy defe mooy anam yi kon ñaari anam la mooy anam gi jëmmi wut guddi gañ jàpp nañ ci la juddu jëmmi wut guddi goo di jaamu yàlla su kon jaamu yàlla kese lañ koy def anam googu jëlewuñ ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam beneen gi nga xam ne moom lañu bëgg a leer ci te moom mooy titre lay wone mooy am na beneen anam ànd ak wut guddi googu tamit am na anam gu muy amee Sénégal nekkul sax wut ci ay jaamu yàlla kese Hm, hm, hm, mbubb yi ñu teggi wala boog couverture yi nga xam ne dañ ko dafa muur ba nit yenn saa duñ bàyyi xel ci ni ñuy gàmm loolu ma julaay daal koy teggi wuuri ko mooy muri kiiraay gi nekk ci kaw loolu mooy bàyyi xel ne anamu jummi anamu saay bu date anniversaire ba ñëwi wala jàpp ne mooy date anniversaire bu ñu koy defee jaamu yàlla anam googu moom mënuñu koo delloo ci diir dañoo dëppoon anam googu yonent bi ay saxaabam xamuñu ko noonu mësuñu ko def léegi mu am lu co dolleeku mooy xatta gudd googu am na yeneen mbir yoo xam ko dañ ko ci defaat mu doon loo xam ne yenn saa yi mën na doon loo xam dafa spécifique Sénégal mën ko fekk yeneen dëkk te mën nga sant mën ko fekkaat tamit àll nga nga doon defee ndax soo demee ci euh, ba tey euh, ci. téere borom xam yi wax soo na borom xam mag boobu eh, dëkk ca Égypte nañ ko ci téere bi bi joxoñ Napoléon bu dundalaatee li nga xam ne moom mooy gàmmu gi da gis ne anam go bare bare nañ koy dexe Sénégal am na tunduroog noonu mu ko dundal na ko Fatim yi doon defee tamit am na tunduroog ni ñu koy defee koy defee Sénégal kon gis ne kon ñaari anam yi dafa am na goo anam goo xam ne ñaar anam dañuy dudd wuute ci ne jugoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn anam nga mu am wuute wala wuute su may wuute mooy ñu waa bida wala bokk ñi nga xam ne ñoo koy daganalal moom wuute ak ñi koy dàq mooy wuute ñoom dañuy gis ne anam googu dal ñoom donte jàpp xam nañ ne yeneen daaw ko defee nii waaye jàpp ne mën naa nekk wa am na anam goo xam nag moom ñaari nit wuute ci moom ne du xaram la mooy lañ co yokk ci ay mbir ci ay bokk ci ay bokkaaleeg ci ay caaxaan ak ci ay yooyu moom kenn war a dégg lu xam ne ñooy awaam naas wala ñi xam ne dañuy féetaloo daal di cay daal di cay di cay nekk kon loolu moo doon chapitre bi jiitu mooy wax mooy contextualiser li nga xam ne mooy gàmmu ci anam yi ñu koy defee Sénégal fan la jóge ak def parallèle bi ci lañu jiitaloon ci muqaddima bi ne lii moom amul siki sàkkane wute wuñu ci ne wut ci li nga xam ne moom ñu xamee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne amut